wa in yamsaska allahu bi durrin fala kaashifa lahu illa huwa wa in yuridka bi xayrin fala raada li fadlihi ne wa in yamsaska allahu bi durrin fala kaashifa lahu illa huwa mu ne bu la ragal mi ndéef tax defuk mooy ndax bu mbëggalam yàlla ñëwee du dox sa digg ak moom wa in yuridka bi xayrin fala raada li fadlihi bu la ragal mbindeef tax bàyyi ak jaamu ndax bu ngëneelul yàlla ñëwee kenn du ko dëpp sëñ Tuba xaadalahu llahu maxtaar lahu nii la daa firee aayow faman ittaqa wa aslaha fala xawfun alayhim wala hum yaxsanun danaan wax naan faman ittaqa ku moytu kéefër akuk caay-caay ak lu xaraam ak luñ cib ak bokkaale ak neen wa aslaha tem yéwénal ak gëmam ci iman ak islam ak ihsan ak lu war ak luñ sopp ak lu dagan lu am njariñ fala xawfun du tiit ci àdduna wala hum yaxsanuna te du jàq alaxira am na naar bu mas a ñëw ci sëriñ bi sëriñ Touba xaaraloo laaw maxtaar loo fekk ko muy tomb tombam yooyu mu yéemu ko ne ko mu yéemu ne ko hada ataun min ataa ko laa bal wa ma kaana ataau rabbika mahsura naar bi da koy wax ne lii mayu yàlla la sëriñ bi ne ko du mayug yàlla dong ne ko dane ko lii mayug yàlla la sëriñ bi ne ko mayu yàlla du dog xëy na li tax sëñ bi tontoo ko noonu ni mu waxe la ak xamal ko ëllëg daal mooy fa nga xam ne fa la may yu dul jeex nekk wallahu taala ahlamu sëñ Tuubaa xaadalahu llahu maxtaar loo mas naa laaj addunya sijnul moominu wa jannatul kaafiru ñu ngeen koy firee ñu nakk nakal mu ne wax leen rek ni ngeen ko xamee ñu ne ko addunya àdduna sijnul moomini mooy kasob julit wa jannatul kaafiri tey àjjana yaafar mu ne bu ngeen ko jàppee kaw gi dana gàtt lool jullit àjjana mooy këram moo tax lépp lu ko tere lépp lu ko ca teree dem dana mel ni ab kaso ci moom yéefar itam sawara mooy këram moo tax lu ko ca teree dem dana mel ni àjjana ci moom daa di ne kooku ñu tëj nag warul warul ne yàcc rek dese na dese na ngóora ba tey lii ngóoraam mooy la taxoon ñu tëj ko te mooy lu sun maam aadama defoon bañ indi ñu fi mu fas yéene bañ a defaatu tooñ diirub mi ngi fi nekk bañ a tooñ moroomam itam loolu boo ko defee buñ ko tijjee këram lay daal di jëm boo ko deful nag nekkaat fa di tooñ moroomam ba ko fa tooñ boroomam ba ko fa dugaloon wala moroomam buñ ko génnee am na beneen kaso bu gën a màgg booba ci lañ koy dugal yàcc gi ma waxoon ci ginnaaw baat bi li muy tekk mooy bàyyindi ko su ko defee warees naa xam ne baati tubaab yi nga xam ne day faral di rax ci biir wax ji sëriñ noonu waxi sëriñ bi noonu la ko nettalikat yi di waxe waaye sëriñ bi waxewu ko noonu ndax daawul jëfandikoo baati tubaab ñiy nettali nag dañ dul am dañ dul mën a xam wala duñ mën a am baati wolof yu ñuy jëfandikoo ci barab yu mel noonu booleeg fàtte baat yi sëriñ bi waxoon sëriñ Tuubaa xaadalohul laa maxtaar loo mas naa laaj sëriñ baañ bi xam nga wan saar moo boode àdduna ak barsàq ak alaxira mu nakk-nakkal mu ne ko seetal sóoratul kahf inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha li nabluwahum ayyuhum ahsanu amalan wa inna la jaailuna ma alayha sahidan jurutan wa wajadu ma amilu hadiran li yaraw amalahum fa man yamal misqala charratin xayran yarahu wa man yamal misqala charratin charran yarahu mu ne ko loolu xaw naa jéggat dit sëriñ bi ne ko looloo tax ma bëgg ngeen sàggane firi téere bi sëriñ Tuubaa xaadul lahu laa maxtaar loo nii nee na man amila saalihan fa li nafsihi fil janna wa man asaa fa alayha fi naari bañ ko ko laajee mu ne ana feneen ku def lu baax ci àdduna amul fenn fu ñu ko koy faye fu dul ajana ku def safaan ba itam amul fenn fu ñu ko koy faye fu dul sawara sëñ tubaa xaadab lahu llaahu maxtaara lahu nee na wa maa xalaqna samaawaati wal arda wa maa baynahuma ila bil xaq mu ne dëgg ci ndigal yi mooy topp leen dëgg ci téere yi mooy bàyyi leen dëgg yi ñuy dëgg ci yu dagan yi mooy xalam sopp ndigal nag li muy jur mooy tàbbi ajana dawi tere li muy jur mooy mucc ci sawara xalam li muy jur mooy àgg ca yàlla waxi sëriñ bi ci xasida yi tuwafilu aqlaami ilallahi aabidan bila xalwatin wallahu abqa kama ahna sëriñ tubaa xaadalahu llahu maxtaar la woo nee na ku mokkal midaad yi wa aqlaami xaritu bi yonantu bi salallahu alayhi wa sallam nga am na ku doon jàng xasida ci sëriñ bi baatam naqari lool sëriñ bi ne ana ku ko mën a noppiloo te du mer sëriñ Masamba radiyallahu taala anhu ne ko man daal di ñëw ne ko sëriñ bi nee na nga ñëw barkeelu ci ataay ji mu dagg ñàng ma mas naa am soxna su faatu ci njaareem sëriñ Mbàkke Buso nee na ñu yëgal ko sëriñ Tuubaa xaadaluhu laa muxtaar loo mu ne nañ ko waajal ñu daal di yónnee mbalaan ndaw la yéex a ñëw ñu di ko xaar ba bu yónnee di ñu soññ fekk la ñëwagul nes tuut ndaw ñëwaat ne sëriñ bi nee na nañ ko far denc noonu ñu daal di koy suul noonu bi ma ñëwee sëriñ bi laaj ma ma ne ko suul nañ ko mu ne ma xanaa ci kumpa ma ne ko gu rëy sax ma bëgg a wax ñaaw ñaawteef yi soxna si daan def xanaa moo waral lii ndax da daa daa doonoon ku bari ay ñaawteef sëriñ bi ne ma moom kat waa na dañ koo yàkkamte ma laaj ñu ne ma soxna si daa am doom ju mokkal midaad yi nett li bii nag am na bu mu nuróol ca xaaj bu njëkk ba ci téere bii xëy na muy ñaari soxna xëy na itam muy làmmiñu nettalikat yi looloo tax ma indiwaat ko wallahu taala ahlam waxi sëriñ bi ci waa këram ittaqullaha wa adlu bayna awlaadikum ab naar mas naa ñëw ci sëriñ bi ne ko sa waa kër ñi ku ci gën sëriñ bi wuyu ko ba muy ñetti yoon sëriñ bi sëq ci kaw kawaru bopp naar bi ne ko gësëm gësëm ba nga xam ne rongoñ yi ak baqtay naar bi taqaloo na sëriñ bi ne ko lii lu ci gën mu ne ko lépp a yem sëriñ bi bàyyi ko mu dem bi sëriñ Mahamadul Amin jóob ñëwee sëriñ bi laaj ko ndax tesewul ak kenn mu ne ko am na naar bu ma teseel bi may dugg waaye moom daa mel ne bigul dara sëriñ bi ne ko moom kat damaa laaj lu ma kenn mës a laaj moo tax ma def ko nu ma mës def kenn waaye yow danaa la wax li ma laaj damaa laaj sa waa kër ñi ku ci gën waaye Mahamadul Amin sama waa kër ñi ñi ngi mel ne genn garab goo xam ne meññin mépp lañuy ñuy lekk xanaa la ñuy wax mooy bu ñor ak bu noonu sëriñ bi def naar bi xëy na bu ko defutoon dana am lu ko gën a metti ci àdduna wala ëllëg ndax daa xati teggin digganteem ak sëriñ bi waxi sëriñ bi ci doon lu gim doon lu yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam madaxahu qadimuhu wa huwa am na naar bu mas a ñëw ci sëriñ Tuubaa xaada lahu lahu maxtaara lahu ne ko sama mbokk yi daa am lu ñu may laaj loo dañ ne bu dul ko nag ñaar ñu ne yaay yonente bi salallahu alayhi wa bi wa sahbihi wa sallam ndax dañ ne daawul am takk ndeer te topp nañ ci yow nga am takk ndeer wax nañ ne it weñ daawu ko dal te gis nañ ay weñ di la dal sëñ Tuubaa xaadaluhu laahu maxtaara ne ko ndax xam nañ ñaata yoon la ñëw ci kaw suuf nee na mu ne ko xamuñu ko ndax jàpp ne moom moo leen ko war a gën a xam buñ ko doon xam sëriñ bi ne ko bul wax xamuñu ko deel wax xamuma ko bañ leen laajee ñoom ñëpp xamuñu ko sëriñ bi ne ne ko ñetti yoon la ñëw ci kaw suuf yoon wu njëkk wi leer la te leer du am takk leer jaamu na yàlla la soob boromam mu dellu yoonu ñaareelu ruux la te ruux weñ du ko dal yoonu ñetteelu jëmm la te jëmm day am takk leer weñ du ko dal dénk ko mu ne ko waaw sëriñ Tuubaa xaadalowoo laaw maxtaar loo mas naa woo ay nit ci Tuubaa booba àll la ñu defal ko lu mel ne ab xayma ne leen mu ne leen téere boobu ñuy wax dalailul xayraat yi nga xam ne dañ caa lim tur yonent bi sallallahu alayhi bi alihi wa sahbi wa sallam muy ñaari téeméer ak benn te benn ba kenn gisu ko li ko waral daa am ku ko waroon a mottali si te ñëwagul man mii nag maay ku koy mottali si mottali googi itam jar naa saam ndax bu amee fukk bu amee fokk àdduna yëngu te bu yëngoo kum fekkul sa gëm der dana rikk ko lépp mu ngi ci biir xayma bi di bind fam fam daanelee la am lu mel ni aw yamb wu jige ci kaw guy gi wu jóge ci kaw guy gi ñu toogoon màtt ku ne ci ñoom ku ne dàq ko ba mu des kenn ku màttul bi sëriñ bi mottalee la mu doon bind génn ne waaw kay mottali nañ ko waaye loolu ma doon dégg lu mu doon ñu ne ko lu mel ne aw yamb la mu ne ba matt nañ yëpp ñu ne ko kenn rek la matt mu ne moom day waroon na ko matt kookee mu mattul wax nañ ne sa suba sa lañ topp tànkam ba mujj kenn gisul lu bokk ci moom xamuñ kaw la jëm wala suuf